Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam. Baabu at-tawba kon inshaa Allahu ta'ala comme niñ ko yëgle woon ci jotaay bi ñu génn tey ñu war a jàll ci ginnaaw buntu bu njëkk bi. doon wax ci sellal baabu ixlaasi wa ixdaari niyyati fi jamiici al a'maali wal aqwaali wal axwaali al baarizati wal xafiyya ginnaaw buntu boobu doon wax ci sellal ñu jàll ci buntu bi nga xam ne moom la ci al imaam rahimahullah teg muy baabu tawba buntu tuub kon dañuy jàng li mu euh, mëmbëstale njëkk a teg ci euh, buntu bi doora continuer insha allah. kon fa yaqulu alimamu nnawawi rahimahu allahu taala qaala alulamaau rahmatullahi alayhim attawbatu waajibatun min kulli damb fa in kaanat almaasiyatu bayna alabdi wa bayna allahi taala laa tata'allaqu bihaqqi aadamiyyin falahaa salaasatu shuruut ahaduhaa an yuqli'a ani almaasiyah والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها fa in kaanat maalan aw naxwahu raddahu ilayhi wa in kaana hadda qadfin wa naxwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu wa in kaana giibatan istaxallahu minhaa wa yajibu an yatuuba min jamiici zunub fa in taaba min bacdihaa saxxat tawbatuhu saxxat tawbatuhu cinda ahli lxaqqi min daalika zambi wa baqiya calayhi lbaaqi waqad tadaaharat dalaa'ilul kitaabi wa sunnati wa ijmaa'il umma wa ijmaa'il ummati ala wujuubi tawba kon lii la al imaam rahimahullahu taala teg ci kanamu buntu bi muy leeral ay mbir d'abord ak tawba tuub mooy lan ak lan mooy ay ponkam lan mooy ay sartam surtout lan mooy ay sartam mu ne qaala al ulamaa mu ne boroom xam-xam yi de rahmatullahi alayhim de boroom xam-xamu xeet bi alayhim rahmatullah di nee nañ at tawbatu waajiba waaw at tawbatu tuub di dellu ci sa boroom mooy ginnaaw bi nga ko soree ci ñàkk koo jox gëdd ñàkk koo jaamu wala bi nga ko soree ak bakkaar yi nga xam ne dala koo tere ndax lim lay tere foo loo ci gën a nekk di gën a sori boroom bi xam ko nag mooy nga xam ne ah nga nangu te ne kat def nga lu dul noonu naa dellu ci sama borom ngir mu jéggal ma ngir ma am ngërëmam ngir ma am li nga xamante ne ah mooy ay yiw yi nga xam ne moom la dig ki nga xamante ne mooy ñëw ci moom en tant que jàmm mu ne kon boroom xam-xam yi nee nañ at tawbatu dellu gi nit kiy dellu ci borom di tabaaraka wa laa di tuub waajibatun dafa war min kulli nan waaw ci bàkkaar bépp amul benn bàkkaar boo xam ne dañu naan awoon awoon bàkkaar bee moom kenn mënu cee tuub waaw fa in kaanatil boroom xam yi rahmatullahi alayhim wax bu ñu doon jële ci Mawlana Ibn ta'ala anhu kenn ki moo hal lil maq hal lil moom am na lahu tawba am la est-ce que mën naa tuub borom bi nangu koo lëgéen waaye loolu li gën a te loolu daanaka mooy li nga xam ne mooy consensus ginnaaw gi loolu la borom xam-xam yi di wax mooy ne képp amul benn bàkkaar boo xam ne nit ki manu cee tuub waaw nu bàkkaar di ñàng ñàng ñàng mën na ci mën nga cee tuub waaw kon nag mu ne mu ne kon bàkk euh, tuub dafa war ci bépp bàkkaar waaw moo xam bàkkaar yu mag yi la wala yu ndaw yi bàkkaar tuub da cee waat fa in kanat al léegi nag mu des waaw waaw bàkkaar mais bàkkaar dafa am lu ñu leen catégoriser bàkkaar yëpp yemuñu mais bàkkaar yi nooy ni ñu leen di xaaji dafa bari mu di wax bi nga xam ne bii benn la boo xam ne bu bu matale la mu ne fa in kaanatil ma'siyatu bu dee ne bàkkaar bi waa ji def mooy yàlla gi borom bi bi jaam bi def dafa nekk baynal abdi diggante moom jaam bi jaam bi def bàkkaar bi wa bayna allahi taala digganteem la moom ak borom bi tabaaraka wa taala laa tata'allaqu bi haqqi aadami te bàkkaar boobu amul benn àq doomu aadama ni moom moom jaam boobale bu gàllu ci bàkkaar bi bu bàkkaar bi mu def boo xam ne amul benn lien benn borom dama amu ci lum teg fu lum ci laal waaw mu ne bu dee loolu la falaha salasatu shurut bu boobaa bakkaar boobu ngir nit ci tuub ci bu dee dee tuub dafa am ñetti charte trois conditions yoo xam ne foog mu remplir leen léegi balañ cee duggu mooy nañ joxe exemple yan ñooy bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar la yoo xam ne nit ki diggantee ba boroomam la doomu mbindeef ni moom amu ci wàll mooy ku toog julli jot julliwoo waaw julli jot waxtu wi dugg ba mu jeex julliwoo kooku def na bàkkaar boo xamante ne bàkkaar bu rëy la te bàkkaar boobu noonu est-ce xam nga ne woon rey nit ñi moo gënoon a moo gënoon a woyof que julli jot nga julliwoo julli jot ba waxtu wi jeex julliwoo biitu yow nga faatoon nit ñépp moo gënoon a woyof bàkkaar bu toll noonu tellement c'est tellement grave mais àqukat la digganteem ak kan la est-ce digganteem ak man la wala digganteem ak Samba la wala Demba wala Nobay wala Astu wala Elisabeth déedéet mooy julli gi borom bi tabaaraka wa taala moo ko farataal ci jaam bu ne bu majeure remplir conditions yi yëpp kii mu ne ko jullil mu bañ ni julliwul doxut naaxut ah mandiwul nelawul yooyu yëpp dara mooy ngant yëpp a denc moom moo toog siamaa la la la décidé ne moom julliwul waaw ba waxtu wi weesu ba bés benn waxtu ci juróom julli yi kooku bàkkaar boobu digganteem ak boroom la boroomam la amul benn nit wala benn jinne boo xam ne moom àqam nekk na ci waa ji bañ a julli jëm julli moom am na ci lu mu ko euh, dara loo xam ne moom laa na ko digganteem ak boromam waaw léegi ñu jàll ngir bañ a jox exemple yu bare foog naa kon leer na léegi nag bu dee bàkkaar bu mel noonu comme nit koo xam ne nañ yem rek ci euh, euh, exemple bi ñu wax misaal bi ñu wax ku toog ba julli waxtu wi jàll ba jeex julli woo tax moo benn ngànt te yaa ko fay mu ne nag bu dee bàkkaar bu mel noonu la falaha salasatu furu kooku ngir mu tuub ci delluwaat ci boroomam day am ñetti charte ahaduha bi an yuqli anil ma'siya mooy bi mooy il faut bàkkaar boobu ko fekkoon muy bàyyi julli bi dañuy génn waaw il faut mu pare ngir génn ci ba set waaw loolu am manul di def ci bàkkaar bi muy def ba pare naan maa ngi mais grave la ah, ah c'est pas grave ah. mais nag bon malgré tout ça quand même je non il faut mu nangoo simmee ku ba set wecc génn ci li nga xamante ne lii mooy bàkkaar boobu nga xam ne moom la def foog mu nangu ci simmee ku ba set wecc génn ci waaw <coughs> mooy ñàkk bàyyi dulleem bi mu ne foog mu arrêté ko loolu il faut mu jëkk koo def waaw wataani ñaareel bi ñaareelu condition bi an yandama ala fi'liha waaw mooy moom mu rëccu ci jëfu ju bonam ji mu def mooy bàyyi julli jëm ne julliwul il faut mu rëccu loolu rëccu bu sell ba mel ni koo xam ne dafa tëboon juum rek dugg ci taal li muy tëbaati génnaat ci ta rëccu bu baax gis tànk yëpp lakk mu leer na ko tay kii dina dem jaay bandage ko fu nekk ay fan dina am problème mu dox noonu muy rëccoo le fait moom mu duggoon ci gaal nu raw noo nee wala lu mel nee noyee lay rëccoowe le fait que moom jëfam ji mu jëfoon ci bàyyi julli mu daal koy euh, mu daal koy rëccu waaw misaalu bàyyi julli ji rek jàppal bépp euh, bàkkaar boo xam ne àqu borom bi la ak digganteem borom bi ak jaam bi waaw koor def nga ne wooroo benn la foog yow sa bàyyi koor gi nga jàpp wala sa ñàkk koor gi foog nga nangu cee génn kii saate manoon a tuub naa mais nag koor gi des na mais bon grawu na ah, je continue non non non kooku kooku waaw foog mu dogo bakkaar boobu génn ci ba set wecc arrêté li mu doon jëf mu rëcc ci kon ñaareelu rëcc ci ba mu defee loolu le bakkaar boobu le wa mu ne ñetteelu li nga xamante ne nii mooy ñetteelu ah charte bi condition bi an ya'zima an la ya'uda ilayha abada mu dogu jël la ferme décision et l'intention de ne jamais répéter ce péché-là ferme intention lay jël que ni moom bakkaar bu mel nii moom dootu ko defati abadan ba ba ba faw fekk borom baa koy doxum kel may koy mu mu man lii moom du ko ci du ci jaaraat comme rek taal bi ñu wax léegi bu génnee tànkam ba tànk bi yëpp ñoree ko ñor xobu ndax da ngeen dugg xëcc xëcc am lu ko bloqué entre temps mu ngay tànk baa ngay ñor. am ku jóge nee dimbali ko ba mu génn fekk tànk bi yëpp ñor na ñu war koo bandaas gis na noonu muy amee parce que moom gën léegi moom muy doxati vigilance bi muy jël ndànk gi muy def ak seetlu ngir bañ dugg ci gudda bu toll nii tax tànkam dañu mel luñ mis wi nii fokk décision ba mu jël nga xam ne que ne moom pare na que ne du ci ci daal bi dootu ci dugalati loxo tànkam naka noonu it ci bàkkaar bi noonu la ciy def xaw ma kan demee bàyyi julli jot ci may may caaxaan ba boobu weesu damaa ko tey jeex na abadan ba li des sama dund waaw léegi nag mu ne fa in fuqida ahadu thalatha waaw bu dee ne daal di nañuy fa in fuqida bu dee ñàkk nañu daal di deñ ci tuubu ko waa ahadu salaasati benn ci yi nga xamante ne ni mooy ñetti shart yi ma filim nii léegi al imaam an-Nawawi man rahimahullah lam tasihha tawbatu kooku moom tuubam wéru waaw lii ay condition la te buñ la nee lii shart la mooy mbir mi mën am lu lii am kon bala ñu ne taw ak tawbatu nasuh tuub bu sell il faut mu ànd ak lii bu ci benn mooy loolu moom tudd tawbatu nasuha ak tawbatu nasuha tudd ko voilà kon nag mbir mango génn dogoog bàkkaar bi ba ko premier char rëcc ci jëf jëm ko jëfoon fës yéene takku ba dëgër que ne doo ci delluwaat li des ci sa dund bu ci benn fellee kooku moom ak tuubam wéru kon pare na ci xaaj bu njëkk bi bàkkaar bi nga xam ne diggante borom bi la tabaaraka wa taala ak jaam bi waaw léegi nag mu jàll ci beneen bi nga xam ne moom moo ci tegu moom moo ci tegu mu ne wa in kaanat al ma'siyatu tata'allaqu bi aadamiyin bu dee nag bàkkaar bi cette fois-ci waa ji péché bi mu def bàkkaar bi mu def ak doomu aadama da cee bokk ndax bàkkaar bu nañ jàpp benn affaire bàkkaar bu nit mën a def aqu yàllaa ngi sa biir parce que borom bi lépp lu ñaaw da koo xaraamal inna allaha bi gaay ne ñoom dañoo fekk fii amul dara ah, ci suuratu araf dañoo fekk suñu bàyyi inna wajadna abaana ñoo doon def lii ñuy def yemuñu foofu ñu ne wallahu amarana biha borom bi ci boppam moo ñu ko digal suñu borom ne inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun borom bi du digle mukk njombu téef def seeni xërëm seeni njaaloo seen ñi ngeen di dunde Quraysh ribaak lu ne ba pare naan nii ñuy dunde borom bee ñu ko digal suñu borom ne borom bi man wax leen ne inna allaha la ya'muru bil fahsha borom bi du digle ay njombu téef ataquluna moo yéen waa Quraysh na da ngeen di wax ala allahi di duural borom bi tabaaraka wa taala ma la ta'lamun loo xam ne leeru leen xamu ngeen ko de yéen bi ngeen koy wax leer na leen ci kaw ala kadib xamoon nañ la loolu borom bi ah ah diglewu ko waaye nag ngir rek daggasante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bañal ko li xam ne moom la leen di woo ñu ñëw ne ñoom waaye yow sawaay suñu faaxise gi ñu def daal borom bi euh, non seulement ci lañ fekk suñuy parents mais borom bee ñu ko dugal waaw kon nañ jàpp benn affaire ma doon wax bàkkaar bu waaye def même bu dee digganteem ak doomu aadama bi ak doomu aadama la mooy àqub yàllaa ji ci ndax yàlla moo tere ñu moo tere ñuy bañ doxal yoon foofu tooñu nit wala nga def yu mel noonu rek mooy yow ak la yàlla dewoon tëral leen ko doxal leen ko mooy yow daal di nga koy fell waaw yow daal di nga koy fell waaw ah <laughs> loo bëgg na nga ko ta boobaa kon àqu yàlla dugg na waaw àqu yàlla dugg na mu ngi noonu kon nag nañu def Euh, très léegi kon al imam an taala mu ne kon wa in kaanat al ma'siyatu bi aadami bu dee ne tey euh, euh, bàkkaar bi waa ji def moom dafa am lëkkaale ak aqub doomu aadama alayhi salatu wassalam fa shurutuha arba moom sart yi moom ñeent lay doon day nekk kat bu dee digganteem ak boroomam ñaata la waxoon woon ñett bu dee boroom bi ñeent waaw <laughs> mu ne hadihi salaasa gis mooy ñett yi ma lim léegi te muy muy sart yi nga xam ne bu dee bàkkaar la boo xam ne digganteem ak diggante boroom bi jaam bi kese la ñett yooyu yooyu la ak benn boo xam ne da ci yokk bu dee doomu aadama la amal la la la bàkkaar bi mu def laalaale àqam fell àqam mu ne kon haasi salaata mooy ñett yi ma lim léegi mooy génn ci bàkkaar bi rëccu lu tax nga defoon ko te pare fas yéene na dooma ci delluwaat waaw léegi nag ñeenteel bi nga xam ne moom nga ci moom nga ne moo yokk bu dee bii lan la mu ne wa an yabra min haqqi saahibiha wa an yabra bu mu summeeku daal di deñ min haqqi saahibiha waaw mooy lan mooy day réparer dañ ci àq comme que moom moo fell ak xam mais da koy réparer mu jabru ko waaw waaw bi nga xam ne mooy borom àq ja il faut mu simmeeku ba set ci àqam jam yàqoon il faut nan la ciy simmeeku mooy mu réparer waaw wa an yabra mu set min haqqi ci aqu saahibiha borom mbokkam li nga xam ne moom la tooñ di mbokk doomu aadama alayhi salaatu il faut loolu mu réparer ko il faut mu yëwénal li nga xam ne moom la tooñ mbokkam waaw nan la koy defee mu ne loolu nag daa am tooñ bi daa am ay ay façon fa in kanat maala bu dee ne alalam la jël ci maali foro parce que moom homme de pouvoir la wala xam na homme de pouvoir am na ku dund nee nañ ko am ku dund lakk mu jaar fa ba foqar ci alalu jàmbur moo alal jooju nag moo xam suuf la wala ay euro la wala ay CFA la wala ay rouble la wala ay dalasi walla mu nekk loo xam ne matériel la walla tool wala yooyu yépp bu mu ci man di doon wala ay meuble yooyu yépp bu dee ne loolu la maalan alal la waaw suufu jàmbur nga ñëw nangu ko parce que xam nga ñoo am impôt et domaine waaw parce que ministre lu nga wala yaa ngi ci parti au pouvoir comme suñu réew yi nga xam ne ay pacotille lañu niñ koy doxale boo fa xasee bokk fenn rek ngeen def lu leen neex ngeen di def ba kër ngeen fiy jóge waaw léegi mu ne bu dee ne yow àqam bi nga jël ci waaj nga war a summee bu dee alal la aw nahwahu wala lu mel ni moom nooy def loo xam ne lu ñu mën a delloo la nu muy def raddahu ilay da koy delloo lu ah, bàyyi naa ko dootuma ko def wala dootuma ci defati dara man sax rëccu naa lu taxoon ma non doyut da koy delloo alal bi bu dee suuf la soo xam ne da ngaa jëloon sa tool boo rek toolam wala am ay hectares yoo jël ci moom wala même bu dee ay mètres la da pare bu doon sax mur la boo fa tabax nga yow pat ko ko suufam waaw waaw da ko koy delloo waaye bala ñoo jàll fii nga ma waaw loolu d'accord na <laughs> bu dee suuf moom man na koo delloowe noonu mais imaginer oto jàmbur la jël matériel lu jàmbur la jël daal lu jàmbur la sàccoon ay dàllam wala ay oram chaîne oram la sàccoon yooyu yëpp par affaire bi yàqu <laughs> ah raddahu ilayhi loolu c'est simple fa in kaana al-maala aw nahwahu raddahu ilayhi waaw mais léegi bu dee nag aynu mbir mi mooy mbir mi ci boppam dafa yàqu da sàcc di ko utiliser affaire bi yàqu léegi mu bëgg a tuub mais ran lay sa laaj am na solo. waaw <laughs> nii la da ñëw di laaj waaw bu boobaa nan lay def alhamdulilah dañ naan ko sawaay da uti bu mel ni li nga yàq waaw te lii règle la ci lépp bu maru delloo wala détérioré na affaire bi yàq na ko yàq boo xam ne wute naa nga meloon waaw yow chaise yi nga sàccoon chaise yaa ngi fi sax waaye damm na fii waay yow fii damm na fii def na lii te yu bees la woon doo ko ñëw tout ne dama koy delloo jël yu damm yooyu joxat jox ko ko noonu non non ah <laughs> foo xam ne yow mbir mi ci boppam nekkatu fi soit nekkatu fi mën naa nekk la këne dafa naaf saay mooy yàqu na wala sax réer na wala bu nekk dafa yàqu bu mu ci man di doon yow da ngay uti bu mel ni moom bu mel ni moom bu bees comme bu doy bu bees la woon bu doon bu yemamaay bu yemamaay nga jël lu mel noonu nga delloo ko benn ngoom léegi nga ne ma mais léegi c'est bien mais sauf que man affaire boobu ma ko yàqaloon benn produit la woon benn la woon gars yi si ab série la woon série de produits la woon boo xam ne il n'est plus produit kenn kenn defaratu ko usine bi ba doon defar defaratul yooyu te yaakaaruma ne mën naa koo amati waaw ah, xam nga da gis ay façon yoo xam ne ay série lay doon ñu ne téléphone yi ay série la bu jeexee ci gars yi arrêté ko ñu koy produit arrêté ko produire ak yeneen defaraat yeneen yoo xam ne wuti na ci yow bi ko yàqal gars yi defaratuñ bu mel noonu ab Nokia 1999 la woon te yooyu xewatu ah nga nar a tuub ah <laughs> vendredi vingt-quatre février mille neuf cent mille <laughs> deux ah sa waay yow nokki ba réer na wala yàqu na mais sauf que le problème mooy boobu amatul modèle yooyu ñoo amatul gars yi defaratuñu ko neuf yaay wàcc sa waay ak léegi vingt quatre ans loolu doone ah comme que noonu la demee kon garaawu na ah. en tout cas tout na remplir naa charte man bëggoon euh, ko mais manuma ko parce que affaire bi amatul bi jeex na il doit comprendre waa ji dafa war a comprendre dañ naan la waay ba comprendre non <laughs> bu dee mbir mi ci boppam amatul njëg gi ngay joxe. waaw mooy ndax badal bi ngay joxe mooy ah produit bi amat soit boo xam ne bu équivalent la ngay seet bu mel noonu comme bu doon chaise ma wax da ngay amatul waaye am na yu niroog moom yoo xam ne yu baax ñoo bokk qualité yu mel boobu ngay ut téléphone bi ñu waxoon da ngay uti boo xam ne bu xaw a niroog bële ay option ak yooyu la waaw léegi nag nga ne ma mais bu loolu lépp amul nag bu boobaa nag amoo sax bu mel noonu bu boobaa lan ngay def bu boobaa ci ngay génne njëg gi di koy jox loolu ngay tuubaale delloo ko nii lay demee kon succession baa ngoo nii la mbir di demee yow sa tuub door a sell la waaw kon wax jëm ne fa in kanat maala bu dee ne alal la aw nahwahu wala lu mel ni moom raddahu ilay da koy delloo nga ne ma ah dëgg naa li nga wax de mais am na beneen côté boo xam ne waxoo man la ban côté ma ne ma waaw baax na mais waa ji man euh, ba léegi yow ci côté marchandise bi may delloo bu dee dama koo yàq matériel am bi ma yàq nga wax bu dee am na bu mel noonu wala ba léegi maa ngeeg moom ma delloo ko bu dee ne affaire bi dafa yàqu ma ut beneen bu mel ni moom du loolu la ma ne waaw wala bu dee boobu bu mel ni moom amatul du tout ma jël njëg gi jox nga ne du loo nga waaw man ci matériel bi ma la waaw man nag am naa benn bu laaj waa sama mbokk aadam yi boobu nga xam ne ñoo ko bokk ci maam suñu maam aadama alayhi salaatu wassalaam waa mais sama mbokk boobu ma kii mais bu dee damaa ñëw fekk mu gaañu nag parce que bi il faut tëral tous Euh, hypothèse ba toutes les hypothèses foo ñu teg kaa yi mën a nekk yépp te lii luy am la lu am la luy xew la ci doomu aadama yi tooñ naa nit sauf ba ma ñëwee di tuub fekk naa ma ñëw mu gaañu <laughs> waaw <laughs> walla yow baax na léegi ni ñu nañaa def hmm? <laughs> bu ma la fi naree tontu waxtu wi day gudd day day dañuy jàll dañaa teg suñu baaraam ci lii ci sa laaj bii nga xam ne am na solo masha allah gis naa ne laaj yu am solo kenn ngay laaj waaw léegi dañ fiy arrêté nii bu ñu tàmbali waatee bii di ñëw bala ma ne këram boo déggee ma wax ba ni ñuy ubbee ba toog bi yaboo nga ne ma stop waaw <laughs> taxawal ma xool <laughs> wala bala ñoo tàmbali nga fàttali ma ne ma ah man de amoon naa fi laaj de